sayaqulu alimaamu alxafid annawawiyu dimashqiyu shaafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fi lbaabi althani walishrin ba'da almi'atayn wa an umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa aqbala allaylu min haahunaa wa adbara annahaaru min haahunaa wa garabati shamsu faqad aftara as-saa'im muttafaqun alayhi qaala al imaamu al haafidu an-nawawiyu rahimahullah ginnaaw biñ gisee ci suñu chapitre bi ñu nekk ci buntu bi di deux cent vingt-deux baabu fadli ta'jilil fitri wa ma yuftiru alayhi wa ma yaquluhu ba'da iftaarihi ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis bi nga xam ne moo doon xadis mille deux cent trente-cinq mu ne woon an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala allahu azza wa jal ahabbu ibaadi ilayya a'jaluhum fitra walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël xadis bi nga xam ne moo ci tegu muy xadis 1236 mu ne wa an Umar ibn al-Khattab mu ngi jëlee ci suñu sang suñu saydina Umar di doomi ku ñuy wax al-Khattab yal na borom bi gërëm ko radiyallahu anhu annahu mu ne nee na mu ne qaala wax na rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa nee na ah, ida aqbala bu dëgmale allay lu guddi gi min ha huna fii ci mooy dinañ ci ñëw léegi fi nga xamante ne mooy fi la ah, guddi gi di feeñe wa bara mu wane gannaaw waaw mu def ko comme si tajnis ko comme nit <laughs> dëgg ma lag wane gannaaw wa adbara mu daal di wane gannaaw lan an na haaru bëccëg min haahuna nga gis ko ca fa muy sowe nga xam ne mu ngay dugg moom côté ba nga xam ne moom jegewul foofu foofu lëndëm nga di fa di fa génn loolu la naan aqbala muy dëgmal di ñëw foofu kantaa nag guddi bëccëg gi mu ngay dugg fële wa mu ngay wane gannaaw di dugg ca horizon ya di dem waaw ah jant bi wa gharabati shams jant ba dugg faqat dëgg-dëgg bu liy xewee bam aftara dog na saa'im aji koor gi aji woor gi kooku dog na mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al Buxaari na ko noon al imaamu sëriñam taalibeem boobu Abul Husayn Muslim Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj daal na koy solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce ñoom ñaar doon ko solo ñu ne déedéet al imaamu Ahmad seen sëriñ solo woon na ko ci lu jiitu waaye naka noonu al imaam Abu Dawud ak al jami' al al Bukhari Abu Dawud solo na ko al jami' al imaam al Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko mata yahillu fitru saim waaw kañ lay dagan ah? ah li nga xam ne mooy euh, ah, doguk aji woor yi mu ne haddathana al-Humaydi mu ne nettal nañu suñ sëriñ ah, di al-Humaydi di Abdallah ibn Zubayr ibn Isa ibn Ubaydillah ibn Usama ibn Abdillah ibn Humayd ibn Zubayr al-Qurashi al-Asadi Euh, Abu Bakr nekkoon àndandoo imaam Ash-Shafi'i rahimahullah moom mi al-Humaydi moom la imaamul Bukhari njëkk indi hadiisam ci Sahih bi voilà moom ru yéeme la al-Humaydi rahmatullahi alayhim nekkoon tamit àndandoo imaam euh, Ibn Uyayna voilà moo la al-imaam Abu Hatim ar-Razi mu ne wa huwa ra'iisu ashaabi Ibn Uyayna wa huwa thiqatun imaam waaw waaw <laughs> mooy non seulement ki na a dëgër ci ñu jële ci euh, Sufyan ibn Uyayna nekkoon tête bopp ñi nga xam ne ñoo doon ay ay taalibeem te nekk fiqa nekkoon koo xam ne imaam la woon euh, moom al-Humaydi yu nga xam ne euh, daa bokk ci nga xam ne ñu ngi jële xam-xamu fiq nag ci al imaam ash-Shafi'i yu moo imaam az-Zahabi mu ne moom ma'dudun min al-fuqaha alladhina tafaqqahu bi-shafi'iyya rahmatullahi alayhi bool nañ ko ci borom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi jëli seen xam-xamu fiqh directement ay intermédiaire bi ci al imam Muhammad ibn Idris hmm? euh, euh, euh, ki nga xamante ne nii mooy al-Shafi'i rahimahullah kon Abdallah ibn Zubayr al-Humaydi moom la ne haddathana al-Humaydi rahimahullah qaala mu ne haddasanaa mu jëla ko ci sëriñ bi nga xam ne moo gën a dëgër ci ñu jële ci moom mu ne Sufyaan di Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaaliyu mawlaam Abu Muhammad al-Kuufiyu waaye al-Makkiyu rahmatullah alayhi génn àddina l'an cent quatre-vingt-dix-huit Abdullah rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Hishaam ibn Urwa mu ne ki ñu nettali mooy Hishaam ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn al-Asadi wa Abul Mundhir ñu ne Abu Abdillah ñu ne Abu Bakr al-Qurashi al-Madani génn àddina la 144 ci wuute bu ci am rahmatullahi alayhi qala mu ne sami'tu abi Hisham mu ne dégg naa sama baay baay mooy mooy Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid di Sayyidina Urwa génn àddina la 93 am na ci ay wuute gane àddina ci jeexitalu xilaafa Seydina Omar jalbeenu xilaafa Seydina Ousmane Ibn Affan alayhima ridwaanu rahim rahman mu ne qaal mu ne dégg naa sama baay kon di Urwa yaqulu mu naan sami'tu Aasim ibn Umar ibn al-Khattab mu ne dégg naa Aasim ibn Umar moom ñu ngi koy door a gis doom yi lañ doon gis voilà ak sëtam yi <laughs> Aasim ibn Umar kii mooy Aasim bi nga xam ne Seydina Omar ci boppam moo ko jur saxaaba waaye tout tànk la ñoom Abdallah ibn Umar euh, moo ko magoon voilà mais moom mii doomu Seydina Umar waaw kay <laughs> mooy Asim Asim ko ñu gis bari na wa euh, ay doomam la ay sëtam ah, waaye tey mu ngi nii ñu ngi koy waaw moom Asim mii di doomu Seydina Umar di Asim ibn Umar ibn al-Khattab euh, ibn Nufayl Euh, radiyallahu ta'ala an Abu Umar ñi ne Abu Amr euh, euh, al-Adawi al-Madani rahimahullah wa radiya anhu sahaaba la voilà moo imaam al-Hafiz wulida fi hayaati nabi sallallahu alayhi wa moom ci jamono yonent bi saa saa la juddu voilà waaye doomu Seydina Omar la gan génn àddina l'an soixante-dix am na ne après l'an soixante-dix ta'ala a'lam an abiihi Aasim jële ko ci baayam di abiihi di Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Hafs al-Qurashi al-Adawi al-Madani radiyallahu anhu di xalifa Yonent bi alayhi salaam génn àddina la 23 rahmatu radiyallahu anhu e, nekkoon amirul mu'minin wa thani khulafa ar-rashidin radiyallahu ta'ala anhum annahu qala sayyidina Umar mu ne qala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na idaa aqbala al-laylu min haahunaa wa adbara an-nahaaru min haahunaa wa gharabat ash-shams faqad aftara as-saa'im voilà nii la ko indee waaw ah mu ngi nii moo la te Seydina Omar riwaaye al-imaam Ibn Xuzayma ci bon en ah, dehors ñu doon tudd moom bokk na ñi ko solo ah, ci yoonu Abu Muawiya mu jël ko ci Hisaam foofu dane Seydina Omar dane qaala lii Rasuulullah yonent bay saa saa moo ma ne man la doon waxal. waaw ne ma Omar yow doon ma wax ne ma Omar idaa aqbala al-laylu min haahunaa wa adbara an-nahaaru min an-nahaaru min haahunaa wa gharabat ash-shams faqad aftara as-saa'im voilà loolu al imaam Ibn Khuzaymata moom daal dina koy soloowe noone léegi gan daal imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj moom itam benn bërëb kese la ko indi muy kitaabu moom as-siyaam deful kitaabu sawm as-siyaam baabu bayaani waqti inqidaa'i sawm wa xuruuji nahaar mu ne haddasanaa lool nag surah yi ko def mu ne haddasanaa Yahya ibn Yahya wa Abu Kurayb wa ibn Numayr xam nga gis nañ ko mais dañu fàtte wax ne eh, Yahya ibn Yahya sëriñ waa kutubu sitta <laughs> dañ ko fàtte woon wax say ah kon nag nañ ko rattrapé bi mu ne haddathana Yahya te ñoom ñaar boobu ñoom ñaar ñi keso Yahya ibn Yahya ak Abu Kurayb al-Hamadani bi nag da cee yokk keneen muy Muhammad eh, eh, ibn Abdillah ibn Numayr mu ne ibn Numayr kon ci ñetti sëriñ la ko jëla mu ne haddathana ne dale nañu Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hamad at-Tamimi al-Hanzali mawla Abu Zakariya di Rayhanatu Nisapur génn àddina la 223 rahmatullahi alayhi wa abu wa Abu Kurayb di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani al-Kufi rahimahullah génn àddina 247 sëriñ wa kutubu sitta wa Ibn Numayr wax nañ la ko sax muy Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani abu abdirrahman al-kufi al-hafiz génn àddina la 234 rahmatullah alayhim mu ne wattafaqu ñoom ñi ñëpp sama ñetti sëriñ fi lafz ci kaddu gi mu yahya mu yahya sëriñ bu njëkk bi ibn yahya at-tamimi al-hanzali mawlahum rayhanatu nisabur moom li mu wax dana axbarana noon kaddu yooyu voilà am na wax nañ Abu Xuzayma ibnu Xuzayma boobu Muhammad ibnu Isxaaq ibnu Xuzayma ci yoon bii la ko jëlee muy ibnu Abu Muawiya muy Abu Muawiya Muhammad ibnu Xaazim at-Tamiimiyu as-Saadiyu mawlaahum ad-Dariir al-Kuufiyu génn àddina la 194 ci wuute bu ci am rahmatullahi alayhi mu ne kan moom kon Yahya dane axbarana mu ne wa qaala ibn Numayr kaana Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr moom sama sëriñ moom man imam Muslim moom mi wax dane haddathana abi moom ci baayam la ko jële dane nettal nañ suñu baay sama baay di Abdallah ibn Numayr ibn Abdillah ibn abi Hayya ibn Sarh ibn Salima Salima ibn Sa'd ibn al-Hakam ibn Salman ibn Malik al-Hamadani al-Kharifi Abu Hisham al-Kufi nekkoon baayu Muhammad mu siiw mi Euh, moom nag mu ngi génn àddina la cent quatre-vingt-dix-neuf rahmatullah moo tax ñoom nii doom ji mooy seen sëriñ mooy sëriñu imaamul Bukhari ak sëriñu ñoom Muslim muy Muhammad ibn Abdillah kanta baayam Abdullah moom ba muy génn àddina imaamul Bukhari euh, cent après bi imaamu Malik gane àddina la judd <laughs> gane àddina cent quatre-vingt-quatorze <laughs> voilà kon kooku kii génn àddina saa quatre-vingt-dix-neuf moo tax kii seen sëriñ doom bi mooy seen sëriñ ñoom euh, mu ngi noone rahmatullahi ala al-jamii léegi kon moom moom mu ne haddathana kon abu kii euh, Muhammad ibn euh, Abdullah ibn Numayr mu jëla ko ci baayam di Abdullah ibn Numayr al-Hamadani wa qaala mu ne lool moom ibn Numayr dana haddathana abi mu ne ka léegi dalay ba imam Muslim day dugg ci yi nga xam ne lu am am solo la di dugg ci tàqantalu euh, sëriñam bu nekk yan kàddu la wax mu ne kon wax na la Yahya ibn Yahya al yo Abu Kurayb al-Hamadani li mu wax rahmatullah alayhima léegi nag mu des ibnu euh, ibnu wax na li mu wax léegi mu des nag euh, wa qaala Abu Kurayb mooy Abu Kurayb ba ci des Yahya ibn la la wax ak ibnu Numayr léegi mu mooy qaala Abu Kurayb kanta Abu Kurayb al-Hamadani sëriñ waa kutubu sitta rahmatullah alayhi moom mu ne haddathana Abu Usama moom ci keneen la ko jëlee mu ne haddathana nettali nañu Abu Usama taa boo ñoom ñëpp bokkuñ ci buñ ko jëlee muy Abu Usama muy Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi al-Kufi rahimahullah génn àddina la deux cent rahmatullahi ala al ñoom ñi ñëpp nag muy kan. ah Abu Muawiya ak Abdallah ibn Numayr al-Hamadani ak kan ak ki nga xam ne mooy Abu Usama Hammad ibn Usama ñoom ñëpp jami'an an Hisham ibn Urwa gis nañ ko sànq an abihi gis nañ ko sànq an Asim ibn Umar radiyallahu anil jami' gis nañ ko sànq an Umar radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa aqbala al-laylu wa adbara an-nahaar wa ghaabati ash-shams faqad aftara as-saa'im mu ne lam yadhkur ibnu Numayr faqad <laughs> mu ne ibnu Numayr moom boolaw ci faqad de boobu boobu moom hadiisam bokk ci loolu lu am am solo la imaam Muslim di def ci wàllu précision nan la kàddu hadiis bi ñëwee léegi hadiis bi kon lii de ci gàttal walillaahi alhamdu wal minna lëkkaaleema buntu bi mooy di wax ngëneelu gaaw a dog fadl ta'jilil fitri ba léegi côté boobu lañ nekk waaw ba léegi ñëwaguñ lan lay wax buy kii yooyu yëpp àggaguñ wa ma yaqulu wa ma yuftiru wa ma yuftiru alayhi wa ma yaqulu loolu ak seeguñ ci lay wax buy dog ak euh, ci ci lan lay lan lay dogee lan bu dogee par lu muy wax loolu ak seeguñ ci ba léegi ñu ngi ci wàllu njëkk bi ngëneelu teel a dogu yonent bay saasaam nag di ñu xamal ne loolu euh, parce que li wax moom lañ naan xukmun wad'i mooy àtt la boo xam ne en fait bi da koo lëkkaleeg taa bi wala jaww ji ak loo xam ne phénomène la boo xam ne bu xewee rek loolu dugg na comme ni ñaan la bu jant bi duggee rek tàggu kii timis jot na voilà kon loolu loolu mooy nit ki amu ci benn pexe du nit ki mooy décider dara. waaw Ramadan buy wër wër wër wër wër wër bi wër bi wër ba Ramadan ñëwaat weer wi kii feeñ jeex na waaw wala ñu matal trente Sha'ban jeex na Ramadan a ci tegu te bu agsee rek la nga xam ne dañ la farataaloon ci jamono yooyu day nekk day war ci yow waaw léegi yonent way saa saa mel di waxam ji loolu la mooy ne gis nga bu ida aqbala al-laylu ci riwaa imam Muslim wa adbara an-nahaar wa ida aqbala bu dëgmalee al-laylu guddi gi ah wa adbara mu wane gannaaw annahaaru bëccëg gi mooy mu dem wa gaabati leer leer la wa gaabati shams jant bi duggu faqat dëgg-dëgg aftara saa'im aji woor gi moom dog na voilà mooy heure boobu mooy heure u dog léegi nag suuf ko boroom xam-xam <laughs> bala ñu ñëw ci loolu mooy lëkkaaleen kon mooy kon mbir mi mooy bu affaire bi xewee rek mais waxoon na il faut tahaqquq ghurub ash-shams am tahaqquq ghurub ash-shams la budda min tahaqquqi ghurubi shamsi mooy leer lu ko ne jant bi quand même na waaw ah, mu leer la warul loo nekk loo xam da nga fay jort ah, foog naa wax nañ na boo ko defee lekk après mbir mi leeraat la la fekk ci li waa jumhur di wax eh, eh, rahmatullah alayhim te keroog dañu fàtte sax hadisu sayyidat Asma bi radiyallahu anha nekk sahih yi eh, naan dañoo <laughs> dog jamono yeneen tubaab yi saa salaam dañoo dog ba pare fekk jant bi daa am lu ko nëbboon ko waa ñu jekki rek affaire bi leeraat léegi Hisham nii la Hisham nii moo ko nettali jële ko ci soxnaam <laughs> Fatima <laughs> la ko jële xam nga Hisham ak soxnaam ay cousin cousine lañu voilà cousin cousine bon soxna fee ko mag waaye Hisham day jële ci moom lu bari voilà comme quoi gars yi liñ jàpp ne tout le temps kër ji daal moo war a am xam-xam léegi nag moom jabar ji moom moom moom moom moom du am dara mais nag yu neexee yooyu moo koy res loolu moom du du xalaat wu jaar yoon waaw du doxalin wu jaar yoon waaw loolu moom xawee nag la problème am parce que da ngay gis koo xam ne imaamu dëkk bi boroom xam-xamu dëkk bi waaye soxnaam manula dimbali mbokk soxnaam yi ci xam-xam bi nga xam ne moom la jëkkëram di wasaare te nit ñi di ko jële ci moom lu tax parce que talu ko waaw dafa dem sax même bu toggatul defatul yooyu sax bu jëkkër yi jàngale du teew te mu ci kër gi ah ñëpp ngi toog wala jëkkër ji rek toog wala ak ñenn ci au lieu mu nekk benn côté wala ci ginnaaw yi déglu du ko def ñu ngi ci téléphone yeeg di waxtaan ak ay ay ay copine am ay xaritam ak fu nekk mu dugg ci waaw noonu lay jàpp dundam après nag du xam dara waaw du xam dara waaw gars yi nag di taasu ci moom parce que mooy yooyu soxnaay sëriñ bi loolu kooku sawaay nit gënewul nit parce moo dund moo moo moo lëkkaloog di wëg noonu loolu amul waaw man batta bihi amalu lam yusra bihi nasabu waaw yonent bi saa saa nee na waaw ku say jëf gaadul gaawe ci yéexe ci jiiw say jëf nga gàttañ lu ba say jëf yóbbu la ci yiw propulsé la ci na la leer ne fastan wi nga bokk du moo la ciy bokk moo la ciy yóbbu loolu daa war a nekk lu leer naññ waaw dafa war a nekk lu leer nañ laa wax amul dooma doomu diw la léegi léegi moom lu mu def ñu ne gongo mukk kenn du ne gongo xanaa ñu xamul dara ak ñi nga xam ne xam nañu sax waaye ñoo bëgg suul seen bopp ci yooyu lool seen affaire la voilà waaw waaye moom ku xam <laughs> la Bamba waxoon radiyallahu anhu Serigne Touba laay wax lakin alimtu wa ilmi sawfa yanfa'uni insha allah moom <laughs> waaye li am balees mooy xam naa te sama xam-xam nag insha allah moom sawfa yanfa'uni dina ma jariñ nag tel sëf na maa jariñ ah, ay yore leer ba pare di nangul ñu may dugal ci lëndëm yi nga xam ne ñoom jaay xamul jaay yi ngay def yooyu yépp ñi cëpp xamuñ dara ñenn ñi xam nañ waaye seen intere personnel ak seen i bakkan lañ fa nekk moo leen ci dugal léegi yow yàlla ñor la ñu bëgg ñëw nga def ni ñoom loolu yaa bañ ba ñàkk ut ku la bañal ak luñ la mën di xas ak wax garaawul loolu mooy yoonu ñu baax ñi xas nañ leen waaw ku dee bu ñu xasee nga de moom sa waaye xamoo yoon wi nga nekk demal fooy waaw kon loolu daa nekk loo xamante ne nii lu hëma ham solo la Urwa non Hisham moo ko jële woon boobu Fatima ci Fatima mu jële ko ci maam ñoom ñaar non ma naan seen maam waaw seen maam Asma bint xam nga fa ne maa ngi doomu euh, lu ma waxoon euh, waxu moon Asma Hafsa bint euh, di sox seeru Sayyidatu Aisha non Hafsa du doo Hafsa bint Abi Bakr la bint Abi Bakr di doomu Umar bi radiyallahu anhu loolu njuumte la day dégg ñu ko déggee yow xam nañ ne ah lii moom damaa juum quoi as Hafsa bint Abi Bakr moom amul magu Sayyidatu Aisha moo juróon Urwa ak al-Munzir ak ñooñu nga xam ne al-Munzir moom moo jur euh, soxnaay euh, kii euh, soxnaay Hisham Hisham Urwa moo ko jur frère Urwa di al-Munzir jur soxna suñ naan Fatima Fatima nag ak Hisham ñoom ñaar ñu sëy seen baay yi ñoom ñooy nekk ay frère ñoom ñu sëy voilà comme ni nga xam ne li ñuy wax dërëm bi génnul gaal gi <laughs> waaye dans le bon sens <laughs> dans le bon sens la léegi mooy mu jëla ko ci moom moom mu jëla ko ci seen maam ñoom ñaar di asma non asma seen waaw seen maam la parce que moo jur seen ñaari bàyyi ku nekk ci ñoom muy euh, Urwa mi jur Hisham ak al-Munzir mi nga xam ne moom moo jur Fatima léegi moom moo ne dañoo dog di jamono yonent waaye saa saa après rek ñu jekk rek eh mbir mi leer quoi léegi nag Hisham ñu ne ko waa mais Hisham <laughs> mais Hisham gaa yi fay nañu <laughs> ah mooy dañoo fay mooy fay nañ bés boobu mu ne laa mu ne buddu <laughs> buddu waaye daa ma loolu kay manu la ñàkk sauf que loolu mooy riwaay Imaamul Buxaari sauf que daa am yeneen riwaay yoo xam ne Hisaam dañ koo laaj eh, ne ko waaw Hisaam gaa yi euh, fay nañ rahimahullah mu ne loolu nag wóoruma <laughs> waaw loolu moo tax mu indi benn nag wute waxoon nañ la masala boobu waa jumhuur ni day fay kay voilà parce que la ibrata bi zanni al bayyin xata'u kenn du bàyyi xel ci li nga xamante ne mooy njortu li nga xam ne ak leeram ne juumte la daa feeñ waaw loolu moom loolu daa feeñ daal di leer daal di nekk loo xam ne lu clair a la kon loolu waxoon nañ ci masala boobu hisaam nii moomu fàttali <laughs> hisaam nii mooy ki nga xamante ne nii moom moo ñu fàttali woon affaire yooyee eh, eh, moo ñu fàttali woon li nga xamante ne nii mooy eh, mooy loolu aywa voilà <laughs> Euh, euh, euh, léegi kon liñ doon wax mooy mooy bu lii xewee rek yoo xam ne ay hukmun yu yàlla def ci kawnu bi la bu amee rek mooy ndog jot waa ji ci wooroon ndog na di wane kon mooy teel koo def gi parce que mooy bu duggee rek yow jot na léegi nag tanta gaay nañ fi nekk naan la no gaay maan yéeg non sa waay da leer ma ne yooyu yëpp taxawul laa wax waaw mooy benn ci ñetti yi parce que rek lay la ñuy lay tegtale comme li al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahmatullahi alayhi daal di wax mu ne qaala al ulamaa al imaam an-Nawawi ci al minhaaj mu ne eh, léegi dinañ ñëw ci eh, faqad aftara saa'im boobu <laughs> kële aji woor ji euh, dog na léegi loolu mooy euh, lan dog na ça veut dire lan mooy mu neex ko mu naqari ko dog na wala day tekki ne waxtu dogam jot na ah lan lay tekki ci ñaar yoon parce que boo nee loolu dina ci ñëw nañ bàyyi noonu bala ñu ciy dugg mooy imaamu Nawawi mu ne euh, léegi boroom xam-xam yi nee mu ne qaala al ulama mooy lim ne aqbala ida aqbala al laylu wa adbara an nahar wa gharabat ash-shams xam nga ñetti mbir la la wax yeneen saa saa mu ne bon lii mooy riwaaya imaam Muslim imaam al al al al al an-Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj li nga xamante ne nii moom la indi mooy eh, kaddu yi nga xam ne mooy kaddu yi imaamul Buxaari yi nga xamante ne moom Seydina Omar dana yeneen saa saa dana ko ida aqbala al-laylu min haahuna wa adbara an-nahaaru min haahuna wa gharabati shams faqad aftara as-sa'im voilà moom kàddu googu leen di kii nag mooy kon ñetti mbir la mooy bu guddi gi dëgmalee bëccëg gi wane gannaaw jant bi so mu ne qaala al-ulamaa al-imaam an-Nawawi kullu waahidin min haadihi ath-thalaatha yatadammanu al-aakharayn wa yulaazimuhumaa wa innamaa jama'a baynahumaa li annahu qad yakuunu fii waadin wa nahwihi bi haythu la yushahidu al-ghurub la yushahidu ghurub ash-shams fa ya'tamidu iqbal adh-dhalami wa idbar ad-diya wallahu a'lam mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nee nañ benn bu nekk ci ñett yi benn bu nekk day làmboog ñaar yeneen ñaar yi def buñ la nee aqbalal laylu loolu mooy c'est clair mooy dañu lëkkaloo manoo leen a tàqale bu guddi gi di dugg si daa fekk ne bëccëg gi wane na gannaaw te day wane day fekk tamit que jant bi sono boo nee jant bi sono mooy kon dugg guddi gi par force ñoo ànd te tamit bëccëg gi wane na gannaaw boo nee bëccëg gi wane na gannaaw loolu mooy par force daa fekk jant bee ngi dugg dugg na ba pare tamit mooy euh, euh, guddi gi dëgmal na nga ne guddi gi dëgmal mooy boo nee guddi gi dëgmal na mooy jant bi dugg na te bëccëg gi mu ngi wane gannaaw mu ne yooyu yëpp. boo jox benn rek day yóbbaale ñeneen ñaar yi par waaw mu ne nag yonent bi alayhi salaatu salaam daf ko dajale nag ñett yëpp mu wax leen ndax aji nit ki kat aji woor ji nit ki wala ci war a julli timis mën naa nekk foo xamante ne nii surtout fii woorkat bi euh, ci wenn xur wala yu mel noonu nga xamante ne nii moom du am fi mu nekk dafa bari ay pour mu gis jant bi di dugg loolu day jafe ci moom lool wala mu nekk foo xam ne ab dafa dafa wàcc ci suuf si bu xoolee fa mu war a xool fa mu jant bi war a fii ay tund dafa nekk yoo xam ne ak ay garab yu bari yoo xam ne moom moom daanaka mënu fa taxaw di gis ni muy sowee du ko gis léegi nag boobaa nan lay xamee mbir mi mooy bu gisee ni kon guddi gi mu ngi dëgmal waaw mu gis guddi gi ngay dëgmal loolu ah, gisul jant bi waaye gis na guddi gee ngay bëccëg gaa ngay dem guddi gee ngi dëgmal loolu doy na waaw bu boobaa nag zalaam gi nga xam ne guddi gi nga xam ne mooy ñëw te leer gi tamit di dàq di dem lëndëm gi ñëw leer gi dem loolu da koy doy wallahu ta'ala a'lam loolu daal imaam al-Hafiz an-Nawawi loolu la wax ci xadiis bi kanta imaam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ah mu ne ila aqbala al-laylu min hahuna wax joo bale saa saa wax mooy min jihati al-mashriq waaw ah, mooy fii euh, le mashriq fi nga xam ne fi la jant bi di dugge foofu la foofu la guddi la la la guddi gi hmm? non non non euh, mooy contraire bi mooy fi nga xam ne mooy guddi gi opposé wu mooy opposé fi jant bi dugg xam nga jant bi euh, Afrique sowu jant hmm? fi jant bi sowe ah mooy fi ñuy tëdde mooy maghrib bi voilà kon mooy bu dee ne dala ne ida aqbala laylu min haahuna mooy contraire fi jant bi di eh, fi opposé fi jant bi di tëdde ndax fi jant bi di di di dugg foofu gi di di di di deme la leer gi di deme mooy mujj am leer alors que fa fa mu jàkk beneen côté ba wuuteeg moom ba euh, bëj jóg moom foofu fa la lëndëm gi di jëkk loolu la lay wax mooy mashriq ndax maghrib la sinon ñi dëkk euh, position arabia saoudia misra ak yooyu voilà yooyu ça dépend ci géographie nit ki fi mu nekk ci kaw suuf voilà parce que boo demee chez les Mongols moom euh, wala ki nga xamante ne moom daa nekk ca extrême ay Corée du Nord ak yooyu boo ko nee aqbalal laylu minna nga ne loolu mooy nga ti kekkee ko koo xam ne position mashriq bi la nekk ci euh, Saoudia wala Égypte la nekk loolu day am problème ci moom voilà li la bëgg a mooy fi jant bi di sowe beneen côté bi foofu fa la lëndëm gi di njëkk ñëw waaw léegi kon mu ne comme li nga xamante ne loolu lu leer la wal muraadu bi wujudu zulma hissan mooy li mu ci jublu mooy lëndëm gi da nekk loo xam ne lu nekk la luñ mën a làmb la lu ñu gis la muy dugg si ah ah kon loolu Euh, euh, xam nga imaamu Nawawi dane moom ñett yooyu benn bu ci nekk dafa lëkkaloog benn dafa lëkkaloog beneen al imaam al xaafis mu ne nag wa zakara fil xadiisi salaasata umuur mu ne yonent kanta moom leneen la mu ne xadiis bi yonent bi saa saam ñetti mbir la ci tudd te wax nañ ko sànq li annaha ndax wa in kaanat mutalaazima fil asl même bu dee ne ci cosaan li imaamu Nawawi wax loolu la mooy dañoo euh, lëkkaloo ci cosaan. mu ne loolu même bu dee ne daa nekk loo ne mutalaazima fil asl dañoo të lëkkaloo ci cosaan. lakinnaha waaye qad takunu fi zahir qad takunu fi zahir léeg-léeg nag ci li feeñ xayru mutalazima ñu bañ a nekk loo xam ne lu lëkkaloo la ndax kat ya yazunnu man naa nag dëgg-dëgg njortu iqba yuzannu man nañoo njortu iqbalul layli kene guddi gi dëgmal na min jihatil mashriqi mooy fa fu fa fa fa fa opposé woo fi jant bi duggee wala yakunu iqbaluhu haqiqa fekk ak ak ak dëgmalam guddi gi nekkul réel de du du du loo xam ne lu dëggu waaw bal li wujudi amrin ah, yughatti daw ash-shamsi waaye day nekk loo xam ne mbir moo xamante ne moom moo nëbb ah, leeraayu jant bi am nu ko nëbb mooy comme xaymu gi comme nuage yi loolu lu mën a xew naa mu ne wa kadhalika naka nii ma wax fii ci duggu guddi gi idbaaru nahaari guddi gi bëccëg gi di wane gannaaw di dem waaw mooy fa jant bay sowe foofu it loolu mën na laa nax laa léegi lool moo tax famin sammat ko foofe nag xay xuyi daal bi qawli yu qayyada ci la tëgke yonent bi alai saa ci waxam ni wax wax garabati shams fekk jant bi nag so isharatun wala isharatan lool nekk ab junj ila ishtirati tahaqquq iqbal wal idbar keneen nit ki ni muy xamee il faut mu leerlu mu leer ko mu nekk loo xam ne da koy nekk euh, tahqiq ko mu leer ko ci moom keneen mooy dëgg-dëgg jant bi sona waaw kuene dëgg-dëgg iqbaal gi mooy dëgmalu guddi gi ak wane gannaawu bëccëg gi loolu xew na dëgg-dëgg alhamdulillah te loolu du ñu ko xamee dara wa annahuma te ci ñoom ñaar bi waa safi ghurubi shams la bi safi ah li ñuy xamee ne guddi gi mu ngi dëgmal bëccëg gi wane na gannaaw ci intermédiaire dig dig lépp dow sow jant bi kese la amul beneen sabab waaw waaw waaw kon loolu <laughs> la imam daal di wax euh, kon loolu lu amam solo la waaw après yeneen la wax euh, yoo xamante ne euh, ba pare mu ne kanta suñu sëriñ nag mu ne lii nii wa innama zakara dëgg-dëggu dafa tudd moom yeneen saa saa iqbal wal idbar maan boole leen dëgmal ak wane gannaaw boole leen li imkaani wujudi ndax mën a nekk ahaduhuma benn ci ñoom ma adami tahaqquqil ghurub fekk benn ci ñoom daal di nekk ba pare waaye nag leerul ko ni jant bi dugg na mooy nuage bi ñu doon wax mu ne lii qaalahu al-qaadi Iyaad imaam al-Haafiz mu ne lii imaam li ma fi wax nii nag imaam al-qaadi Iyaad daa reprendre ay waxam rahmatullah alayhi mu ne Kantaa suñu sëriñ wa qaala shaykhunaa fi sharh at-Tirmidhi mu ne Kantaa ñun suñu sëriñ mooy al-Iraaqi al-Haafiz al-Iraaqi rahimahullah di baayu waliyuddin al-Iraqi borom kii tarhu tahrib baayam di waliyuddin di di al-Iraqi bokk Zaynuddin rahimahullah ne kon waxoon nañ la ko sëriñ imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi mu ne suñu sëriñ bi nag nee na moom bi muy sara Tirmidhi muy sunanu Tirmidhi nee na zaahirul iktifaa bi ahadi salaasa moom li Imaam an wax loolu la d'accord li feeñ daal mooy yem ci benn benn ñett yooyu daal buñ ci kii li annahu yu'rafu ci la ñuy xam ne inqidaa'u an-nahaari bi ahadihima ndax dañuy xam que ne eh, eh, waaye yow bëccëg gi jeex na guddi gi dugg na ci benn ci yii yi waaye buñ ci wax benn lool way mu ne loolu la dëgëral moom comme li Imaam an wax rahmatullahi alayhi léegi nag mu def côté biñ doon wax sànq kon gis nañ lëkkaale bi ak puñu bunt bi mooy gaawa kon dog gi mooy boo leeree ne jant bi dugg na rek yow jeex na voilà waaw loolu dog jot na léegi nag mu des waaw faqat aftara sa'im lu muy tekki mooy est kon moom lañ doon sànq ne xaara bañ nañ wax bi ba pare woorkat bi par force mu neex ko mu naqari dog na wala boog mooy mu ngi ci àttee ku dog wala boog mën naa dog lay tekki waaw man na man naa dog nekk na jamono joo xam ne mën naa dog al imaam al xaafis mu ne kon loolu muy ñëw nag di traité woo mu ne faqad aftara saa'im ay daxala fi waqti al fitri kama yuqaalu anjada ida qaama bi najjin wa athama ida aqaama ida aqaama man ida aqaama ida aqaama bi najjin wa athama ida aqaama bi tihama mu ne daxala fi waqti al fitri lay tekk mooy dugg na ci waxtu wi nga xam ne ci mooy waxtu dog la bu timis bi jotee kamaa keem ni nga xam ne yu xaalu loolu la ñuy am jada mooy bu dee nit ki daa dem nekk fi nga xam ne mooy naj Najd ci estu Arabie saoudite tey wa ataman mu ngi Tihaama ci côté Makka yi foofu yoon Tihaama fa la nekk bu fa newee sax foofee ñu naan Atahama voilà kon bu ne aftara mooy dugg na ci waxtu wi nga xam ne mooy waxtu dog la mu ne waaye wa yahtamilu an yakuna ma'nahu an yakuna ma'nahu maanaam nekk faqad saara muftiran fil hukmi li kawni layli laysa tarafan li siyaami ash-shar'i deuxième mooy li ñu la doon wax sànq est mooy waxtu wi day tekki ne waxtu wi te loolu la njëkk a wax mooy waxtu dog jot na lay tekki bu jant bi duggee wala day naan waa ji mooy day mujj koo xam ne ne dog na par force ci àtte waaw ndax guddi nekkul wàllu woo xam ne bu ñuy woor la kenn du woor guddi bi nga xam ne moom la yoneen sharia daal di yoonal léegi ñaar yi moo am <laughs> est nit ki aftara saa mooy bu timis jotee woorkat bi mooy dañ naan ko waxtu sa dog jot na lool lay tekki wala boo daan de toute façon nga dog nga ñàkk dog a ci yam yow yor nga àttee ku dog même boo dogul yàqu dog yéena yam dog nga mu neex la mu naqari la mu ne euh, ñaareel bii nag wax bi <laughs> ñaareel bi mu ne ku mel ne imaam Ibn Xuzayma mi ñu doon wax imaam Abu Ibn Isaaq Ibn Xuzayma rahimahullah wa qad radda Ibn Xuzaymata waaw mu ne Ibn Xuzayma daa dàq moom haadal ihtimaal mooy bu ñaareel bii que ne yow de toute façon àttee ku dog nga yor bu dant bi so nga wooroon yow de toute façon yor nga àttee ku dog mu neex la mu naqari la dog nga mu ne loolu da koo delloo ne bukku loolu manu tekki loolu waaye waaw. wa aw ma amu jéngi jëm ila tarjihil awal daal di euh, nootal li nga xam ne mooy bu njëkk bi supposition bu njëkk bi mooy bi nga xam ne mooy que ni dugg na li muy tekki mooy dugg na ci waxtu wu dog loolu lay tekki waaye tekkiwul ne waa ji yor na at tey ku dog moo xam neex na ko naqari na mu ne loo loo du loolu waaw bu njëkk bi la. léegi nag lan la ko teg fan la teg lool ah, léegi nag. mu ne parce que fa qaala mu ne qawluhu faqad aftara saa'im lafdu xabar mu ne lool mu ne eh, yonent bay saa saa am ne aji woor gi daal dinay dog loolu kaddu la boo xam ne day joxe information wa maanaahul amr waaye maanaam moom la ñu naan xabar yuridu bihi al-inshaa ci beneen façon wax mooy ne information la mooy dafa ne eh, woorkat bi dog na waaye liñ ci jublu mooy na woorkat bi digle la da koo digal na ko dogal yow woorkat bi bu jant bi duggee fal yuftiri saa'im mooy na wala kaana muraad imaam ibnu Xuzayma rahimahullah mu doon li nga xam ne loolu lañ ci jublu bu doon ne lii la mooy faqad saara muftiran kaanat waaye fitrul jamii suwaani waahid waaye walam yakun li targhiib fi ta'jiil al iftaar imaam ibnu Xuzayma mu ne te lii gën a wane lii mooy ma ne nekkul ne mooy bu jant bi sobee waa ji dog na mu nekk mu naqari ko mu ne du loolu fen mooy ne yonent way saa saam digal na la dog ndax waxtu dog jot na loolu ay tekki.